a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu azza wa jalla fi suuratil muddaththir kon suuratul muddaththir ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ ko waxoon nañ fan la jóge loolu duñu ci jaaraat suñu boroom doon di tàmbali saar bi mu ne bismillahir rahmanir rahim mu ngi tàmbali ci turu ki nga xam ne mooy allah mi nga xam ne arrahman mooy ci fees dell ak yërmande arrahim ite yërmandeem yaatu ba daj lépp ak ñépp mu ne ya ayyuhal muddassir kon mooy keroog boo jàppee ci li ñu gisoon ci jataa bi weesu bi mu gisee sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam ba tiitaange ko jàpp ko ba daanaka manul woonu bu tànk yi ginnaaw gi ba mu demee ci sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid radiyallahu anhuma ak waa kër ga naan leen daffiruni daffiruni zammiluni zammiluni mooy sàng leen ma sàng leen ma mooy euh, muur leen ma ay mbalaan ay mbalaan loolu nag suñu boroom nag di ko woo nag yónni ko Seydina Jibril mu indi waa alquran fam ko mu tëdd ne ko yaa ayyuhal muddassir eh yow mi nga xam ne yaa sangu waa ayyuhal muddassir lool mooy fi mu jógee waaye am na ci boroom xam-xam yu mel ni ñoom Seydina Qataada ibn Di'aama as-Saduusi radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa arda mu doon wax ne moom yaa ayyuhal muzzammil mooy ki nga xamante ni mooy ki ràngoo Alqur'aan ak diisaayu alquran bi nga xamante ni moom lañ ko yen moom la ko boroom bi daal di wàcce comme ni mu ko doon wax inna sanulqi alayka qawlan saqila comme ni nga xamante ni nii noonu lañ koy gisee ci biir kon nag suñu borom ne yaa ayyuhal muddassir e kon yow mi nga xam ne yaa sangu yu am ñeneen ñu ne mooy ñi nga xam ne mooy ci rango dëgg la ay mbalaan waaye moom mi rango jikko yu kawe yi gi nga xamante ni mooy yu tedd yi nga xam ne dafa féete ne moo féete moo leen féete kaw yow mi ràngoo lépp lu baax yow moomu la ñuy wax te ràngoo nii te sangu nii ci sëri yi nii ci mbalaan yi kum jógal fa anzir nga daal di xupp nit ñi mooy jamonoy tëdd jeex na ndax nit ñi kat yi gi ñu ne ak riir gi ñu ne tar na kon nag xum gaawal fa anzir jógal fa anzir nga xuppu nit ñi ñu gaaw génn ci kéefër gi daal di ñëw jaamu seen borom tabaaraka wa taala wa rabbaka te yow ci sa bopp nag ngay tàmbalee mooy daa am noo xam ne boo ko melul boo ko ràngoowul comme ay jikko manoo woo kenn waaw ndax koo woo bu ñëwee gis ne yow li ngay def mu safaanook li nga koy woo day jaar fële bàyyi la xam ne waa ji ay day font ko waa wa rabbaka sa borom fa kabbir na nga ko màggal bul def ni waa Quraysh ñii di ko utal ay ndend di ko utal di ko di ut ay xërëm naan mook ñoom ak bu yàllaa bokk mbir yi yow bul def ni ñoom de wa rabbaka sa borom fa kabbir na ko màggal wa siyaabaka sa yéere yi fa tahir bul def ni waa màkk ñi nga xamante ne nii payi ñoom Abu Jahlin ñoom Uqbat ibn Abi Mu'ayt ñoom an-Nadr ibn al-Harith yi muy kàccoor yu mag yooyu ñoom Uqbat ibn Rabi'a al-Walid ibn al ak ñoom ak ak ak ak ak ñoom ñëpp nga xam ne dañ doon sol yére yu gudd te buubu nag di di di jaay ne ñoom ñooy kilifa yi fii ci Quraysh muy buubu di daal salte yeeg fu nekk suñu borom ne te tamit buñ doon doonu ñoon seetlu seen yére est ci takk sàngara lii nii wala boog leneen ndax daa yooyu sàngara sax nekkul lu xaraam waaye mooy ne nekk euh, ci sobe laal na leen ak laalu leen loolu euh, nekkuloon seen mbir mu ne ko yow nag bul mel ni ñoom de wa siyaabaka sa yére fa tahir na nga ko laabal mu am ci borom xam-xam yiñ la wax léegi ndax wax yu bari daf cee am ngeneen ñi ne waaw mooy sa yére biti nii waaye sa yére biir mooy sa jikko yi nag leen laabal ba ñu set wecc sa biir xol nag ko laabal ba mu set wecc na ci borom bi kese ne lu dul moom bu ñu ci ne war rujza fahjur li nga xamante ne nii nag mooy li nga xam ne mooy bakkaar yi la nga xam ne mooy mooy indi mbugal nga xam ne mooy da nga koy def mu jaral la mbugal loolu nang ko sori war rujza muy xërëm yii ak lépp loo xam ne day dox sa digganteeg sa borom sax jur na nga ko gàddaay wala tamnun tastakthir bul joxe nag kon li mawlana ibn abbas comme li al imam al qurtubi rahmatullahi alayhi al maliki daal di wax ci tafsiram bi ne li mawlana ibn abbas wax loolu moo gën a dëgër ci wax yi ndax wax yi dañu cee bari wala tamnun tastakthir mu ne ta bul joxe nag ba pare joxe mbir loo xam ne yow bur yàllaa tax nga war koo def nga def ko di ci xaar nga xam ne moom nga defoo woon nga nga joxe woon déedéet kuy def ngir yàlla xooloo ndax nit ñi dinañ man delloo lu ma defoon wala dinañ ma delloo lépp lool ba ñu ko defee lañ ko fàtte ndax xam nañ ne ñoom seen borom tabaaraka wa taala la ñu séqal bul ut alal ci loo xam ne dama naan xaaral loo xam ne ngir yàlla la nga ne man dama koy def. waaye nag di ci xaar nit ñi fay ma déedéet yow xaaral borom bi tabaaraka wa taala bu la ci gërëmee loolu na la doy ki li comme fay fay comme comme ak fay wali rabbika mu sa borom mu ne wali rabbika fasbir del muñ ci lii ma la digal muy tegu ci sama yoon wii yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye képp koo xamante ne nii ci sa yoon wii la ne nay muñ ngir boroom bi tabaar ngir sa borom mooy ne li ngay dal ak li nga xamante ne lépp bul muñ parce que ñoom diw muñal ngir sa borom wali rabbika ngir sa borom dong fasbir del muñ fa iza nuqira fi naqur mu ne fa iza nuqira bu ñu ufee fi naqur ci fa zalika bu koroogee yawma fa zalika loolee yawma idin bu koroogee yawmun bés la boo xam ne asirun bu tara tarta metti lay doon adna lay mooy yawmal qiyaam lay wax ni gis nga saar ni mu baree di wax yawmal qiyaam ndax eh, am solo gu mu am solo bés bu ak saytaane naxee doomu aadama bi ba mu jàpp ne moom fii mooy dund gi mooy nax na ko borom bi nag xam ne saytaane dina fexe lépp ngir naan la way deewagoo toogal ba ci kanam yaa ngi fi di la loo ay caay-caay xam nga dee buy ñëw du la tàngu bu ñëwee nag nga faatu fekk la ci loolu moom loolu la bëgg ndax dafa bëgg ñoo xam ne ñoom lay dëkk ndool biir safara suñu borom nag ngir génn ñu ci lool moo tax nga gis saar yi daanaka mu ngi wax ci yawmal qiyaam bi ñu ko ku loo naan leen dina ñëw de te xam nañ ne lépp luy ñëw lu jege la de kon mu ne fa iza nuqira nuqira fi naaquur bu ñu ëppee buftu bi nga xam ne bu ko ëppee ci la ñépp mbooloo ñépp ñi deewoon war a dekki mu zalika loola la yow may din bu keroogee yow mun bés la boo xam ne asirun bu metti la bu metti ci kaw alal ka ci kaw kan alal kaafiriina xayru yasiir ci kaw yéefér yi de du nekk loo xam ne lu yomb la ci ñoom de ndax defuñ fi woon lu tax muy yomb ci ñoom suñu boroom nag ne di wax fii kenn ci kéeféru Makka yi koo xamante ne nii ñu bari dañ ne al-Walid ibn al-Mughira la moom moom nga xam ne moo doon ndax kat am na ci sahaaba yi ñoo xam ne ndeysaan li boroom bii def mooy jël loo xam ne lu bon mu génn ci mbaax jël lu baax génn ci safaan moom mii ñuy wax fii kat bokk na ci doomam yooyu ñoo xam ne ñett ñoo xam ne ay sahaaba yu mag lañu woon comme sayyidina Khalid ibn al-Walid al-Walid ibn al-Walid ak ñooñu nga xamante ni saxaaba yu baax lañ ay doomam lañu woon moom góor gi nii si moom nag dafa nekkoon koo xamante ne nii ku gonoon la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko weddi doon ko teg ay xeetu toono ba pare tamit fu nekk mu toog fanaan fii war doonul dara man nan laay nekkee kilifa fii Abu Mas'ud nekk kilifa fële ca Saqiif ci waa Taayif yow suñu borom bu doon wàcce kenn di yónni kenn dina ma fi bàyyi man nii di kilifaay waa Makka ak Abu Mas'ud di kilifaay waa Taayif waa Saqiif di yónni jirim bi xam ngeen ne loolu manu la ne suñu borom nag ne zarni ma xam ne man maa ko bind man dong comme ni mu bindee nit ñépp moom dong wa ja'altu lahu maalan mamduuda ma defal ko alal ju bare bare bare bare yakkal ko ci sama ndab yi nga xam ne mooy ndabi xéewal yi mu am ay alal biir Makka waaye am ko biir Taayif fu ne alalam di fa taxawaalu lépp mu moom ko wa baniina shuhuuda wa ma defal ko ay doom yu bari la amoon moom al-Waliid ibnu al-Waliid yi al-Mughiira mi yoo xam ne kat dañuy teew di nekk ak moom fu mu dem an ñu ànd neex la bari na ñoo xam ne am nañuy doom waaye doom yi ku nekk a ngi feneen kii wa ngi fële kii wa ngi fee bu gestoo ñu ñuy gis du bari waaye nag xam nga doom yooyu ñuy wax mooy ñi nga xam ne au moins lu ñu nekk ci waaye moos bu dee dañu fee ne te ko mooy di ko sonal la lool moom taxul ñuy wax moom nag boroom bi daf koo tàggataloon ay doom yu bari yoo xam ne si ay waaw ma ci déetam di ko doxal di ko bayal tooylam yi di ko assurer li nga xam ne mooy commerce bi ñaxantu bi mu doon def ñoom ñoo ko doon taxawoo yooyu yëpp suñu borom ne ma defal ko loolale fu mu dem ñu ànd ak moom wa mahadtu lahu tamhida ma daal di koy laytaayal ci wàllu dund waaye tamit wàllu amin ak wàllu am am doo mag yooyu yëpp ma defal ko ko laytaayal ko daal di koy tàllil wax ubbil ko wërsëgam summa ginnaaw gi nag yat ma mu bëgg an azida ma dolli ko bu allaaxira man moom mu ne àjjana la jëm ta du fi def dara fii ci àddina quoi loolu nag naka la man da nekkee dallaa na jàjju xam ne mbir yu dina ma noonu de innahu ndax moom moomu di alwalid kaana nekkoon na li ayatina ci suñu aaya yi di alquraan di anidan ku doon wuteef moom la di ko weddi lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax mu daal di koy weddi sa urfiquhu sa'uda dinaa ko teg mbugal mu tar boo xam ne du ko mën a attan am ñu ne benn montagne la biir safara boo xam ne dina fexe ne ko ci yéeg ki te manu cee yéeg da ci yéeg balam cee yéeg day ay at la koy jëlal bu yéegee ba ci kaw daanuwaat ci suuf ñu ne loolu la muy mbugal mu tar mu ko borom bi teg lu tax borom bi nga koy teg noonu mu ne innahu ndax moom fakkara dafa xalaat fa qad wa qaddara mu daal di nag la may wax ci wax ju ñaaw di ko wax sama alquran ji xam naa dañuy yem fii fii dinañu wax lan moo tax moom mu yone suñu borom wax